الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 ginnaaw a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim inna al-insaana xuliqa haluu'an izaa massahu ash-sharru jazuu'an wa izaa massahu al-xayru manuu'an sadaqallahu al-aziim mu naan ginnaaw a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim mu ne inna al-insaana naka nit muy di doomu aadama moom da xuliqa dañ koo bindee aluha haluwa muy yaafus haluwa muy aji caalit ida massahu su fekkente ne laal na ko rek asharru lor asharru musiba jazua mu lacc wa ida massahu te su ko laalee alxayru yiw manua mu nekk koo xam te ne eh, aji xañaakoon la Euh, kon loolu moom muy aay di leeral ne loolu nature la ci doomu aadama mu nekk loo xamante ne kon bépp doomu aadama boo xamante ne rek amul tarbiya maanaam kenn yaru ko te nekkul koo xamante ne euh, xamul boromam subhaanahu wa ta'ala te jublu ci moom ci di ko jaamu doomu aadama boobu dafay daal di tàmbalee di euh, mel noo xamante ne kooku maanaam xala gii day daal di nekk ci moom gisoon nañ ci fi nga xamante ne moom mooy suñ jotaay bi weesu waxoon nañ ba wax li nga xamante ne moom mooy maanaawu euh, halwa maanaam euh, ginnaaw bi ñu waxee ci wàllu doomu aadama wax li nga xamante ne moom mooy ak mbind nga xamante ne mooy xalaqa bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala bu bokk ci rum ci turam yi moom mooy ki nga xamante ne moom mooy aji bind ji waaye tam mooy ki nga xam ne mooy bindaakoon muy ki nga xam ne dafa bëri lu mu bind ak bëri lu mu bindee ci biir ñooñu nga xamante ne ñooñu la bind nag doomu aadama ci la bokk naka noonu bokk na ci li nga xamante ne tamit euh, euh, kon euh, kon maanaam gisoon nañ ni borom bi subhaanahu wa taala dafa am noo xamante ne noonu la bindee doomu aadama te bokk na ci li nga xamante ne moom mooy li gën a ràññeeku ci moom mooy li mu wax ne wa xuliqal insaanu da'ifa mu ne ndaka doomu aadama dañ ko bind mu nekk koo xamante ne dafa néew doole maanaam euh, kon euh, moom manul sañul amul xamul euh, kon loolu tamit muy li nga xamante ne moom moo ko mu am lii nga xam ne mooy jikko ji ñuy wax alxalaa ci suñ jotaay bi weesu leeraloon nañ ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllug alxalaa nga xamante ne moom mooy akuk akuk akuk akuk caalit naka noonu tamit moo naam moom akuk yaafus maanaam nekk koo xamante ne euh, lu xew rek nga daal di euh, nekk koo xam ne da ngay tàqali ak sa sago doo mën a am sa sago ci dara euh, li nga xam ne moom mooy cosaanu baat boobu nag moom mooy comme maanaam alhala maanaam moom mooy comme dañuy wax farasun ak farasun halwaa maanaam moom mooy fas woo xamante ne day daw dawin woo xamante ne mooy dawin wu woyof dawin wu yomb mooy ne nit ki doomu aadama dafa nekk koo xamante ne kon ci ni nga xam ne noonu la bindoo moom doomu aadama dafa am ak woyof ak doyadi goo xamante ne moom moo nekk ci moom lool moom moo tax amul lenn loo xamante ne mën na ko téye mën na ko contenir maanaam mboo xam ne mboolem yi nga xamante ne ay xeeti yëg-yëg la te muy nekk yëg-yëgu xol yoo xamante ne day nekk loo xamante ne day yëngatu ci dëndu dëndu doomu aadama di am ay jeexital ci moom yooyu yëpp maanaam doomu aadama bi daf ci nekk koo xamante ne day gaaw a def jeexital ci moom ba nga xamante ne euh, du am euh, maanaam ay ay position ak ay doxalin yoo xamante ne doxalin yu jaadu la comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala waxee fii ne xaluwaa dafa nekk koo xamante ne kon euh, xeetu doxalinam du ko mën a maîtriser loolu loolu moo koy indi maanaam ne doomu aadama noonu la mel gisoon nañ tam ci suñ jotaay bi weesu ci biñ koy jeexal ne xalaa gi nga xamante ne euh, léeg sax dañ koy firi tamit euh, léeg-léeg maanaam day firi am ak ragal maanaam ragal ragal ragal lu bees maanaam ragal lu bees ragal tiit loo xamante ne euh, loo xamul la comme mooy lu ñuy wax phobie nga xamante ne foo toll yaa ngi ci ay ay tiitaange ak jaaxle loolu kon moom mooy al xalaa suñ jotaay bi weesu nag bi ñu koy jeexal gisoon nañ ne aaya bi dafa nuroog aaya bi borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ne eh, eh, eh, xuliqal insaanu min ajal ak wa kaanal insaanu ajula ñaari aay yooyu nga xamante ne borom bi subhaanahu wa daf ci leeral mbind gi nga xamante ne moom la bind doomu aadama yi daan ne maanaam nit di dañ koo bind mu nekk koo xamante ne ajula maanaam dafa yàkkamti maanaam te lool muy kon xuliqal insaanu min ajal maanaam doomu aadama dañ ko bind ci ak ajal akub yàkkamti te loolu nag euh, ñu doon wax ne di doon leeral ne nekkut ne dafa nekk loo xamante ne ci yaram bi la nekk ak ci jëmmum la ne ba nga xamante ne maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko bindee ci ndox ak ban ci suuf ci ci naka noonu ndu ndox ak suuf ak ni nga xamante ne noonu lañ ko bindee ci toq ndox wala boog yi nga xamante ne moom mooy ne moom lañ ko bindalee mu am ay yax am ay suuf am der ak ak am ay bët ak gémmiñ ak yu mel noonu maanaam loolu waxuñu ne doomu aadama noonu lañ ko bind bi nga xamante ne moom lañ ko bind euh, fii nii buñ wax euh, xalaat gi maanaam tegtalewul loola yaafus gi nga xamante ne moom la ñuy wax ak caalit gi nga xamante ne moom la wax loolu nekkul ne doomu aadama noonu la mel ci li nga xamante ne maanaam euh, noonu lay mel waaye loolu du ne noonu la takkoowe ak moom ngir ne su doon loolu la du mën a tàqali ak moom jikko jooju day nekk daa iman loo xam ne day sax ci moom comme ni nga xamante ne nit ki ni mu mënul a tàqalikoo ak suuxam ak yaxam ak ni nga xamante ne moom mooy deretam ak yu mel noonu loolu bu doon noonu la kon mën a tàqalikoo ak ak moom naka noonu kon ni nga xamante ne noonu lañ bindee doomu aadama mu nekk koo xamante ne masalan euh, kuy dox la waaye du am njanaaw maanaam masalan ko bu fekkoon wala boo koo xamante ne ni ko borom bi subhaanahu wa taala bindee moom maanaam dafa am yoo xamante ne mën na koy lekk am yoo xam ne mënu koo lekk mu bañ a nekk comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, njaay àll yi nga xamante ne ay ndegment lañ mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom duñu ñu dundee leneen lu dul yàpp masalan bu fekkonte ne masalan noonu lañ bindee woon doomu aadama ci ci tayyel wala boog ci yàkkamti ak ci yaafus bu fekkonte ne ak ci eh, caalit bu fekkonte ne loolu la day nekk nit koo xamante ne maanaam kon doomu aadama doomu aadama du mën a tàqalikoo ak jikko yooya waaye bi nga xamante ne doomu aadama mën naa tàqalikoo ak jikko yooyu kon ci la ñuy daal di xamee ne dafa am leneen loo xam ne loolu lañ ciy nam comme ni nga xamante ne noonu la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe ne eh, bim naan eh, eh, sallu fi fi fi fi fi marabidil bim naan sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi mabarikil ibil bu leen dee leen julli ci xadis yu nekk ci sunan yi ne dee leen julli ci gëttu maanaam géttu xar yi maanaam géttu xar yi dee leen ci julli waaye bu leen julli ci eh, fi nga xamante ne mooy góor waayu eh, gëléem yi kon gétt xar ak bëy maanaam mooy gàtt gi eh, maanaam gàtt gi dee mën ngeen a julli ci seen ay gétt waaye fépp fi nga xamante ne moom mooy mabarikul ibil mooy góor waayu gëléem mooy place bi nga xamante ne mooy comme ñoom tamit seen gétt lool di maanaam bu leen fa jullee li nga xamee ne moom la maan bi muy leeral loolu ci riwaaya bu nekk ci sunan imam abu dawuda rahimahullahu taala dafa ne li annahu li anna al ibla xuliqat min ash-shaytaan maanaam ndax ndax ndax ah, gëléem dañ koo bindee ci seytaan ci seytaane maanaam loolu moom mooy kon fii tamit ne eh, nit dañ koo bindee ci yàkkamti naka noonu nit dañ bindee ci eh, ci ci ci ci caalit tegtalewul ne ah, gëléem moom ci jëmmi boppam maanaam li nga xam ne moom lañ ko defaree moom mooy seytaane waaye li muy tekki moom mooy jikko ji nga xamante ne moom mooy jikko ceytaane gi nga xamante ne mooy nekk ci moom comme ni nga xamante ne noonu la nekkee koo xamante ne boo julli ci wetam euh, day cëppi cëppi maanaam day nekk yor jikko jooju jikko yi di cëppi euh, ba nga xamante ne te naka noonu tamit euh, day daal di mën naa mën naa mën naa dal sa kaw te te te te du la bàyyi xel ak it mu nekk xeet jikko yooyu nga xamante ne moom la yore naka noonu tamit bu la maanaam dalay mere mën na laa mere ay ati ati ati at waaye fu mu la gisee bés bu la jekkoo rek day fayu ak xeetu jikko yooyu nga xamante ne moom la yore lool moom moo tax comme ni nga xamante ne tamit noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne xaj bu ñuul seytaane la maanaam mooy seyt mooy dafa yoon jikko yooyu nga xamante ne ay jikko yu seytaane la mooy lu demee nekk tayel ak lu demee nekk di karaté maanaam di euh, muy muy kalbul aquur mooy euh, xar moo xamante ne day karaté maanaam mooy day kar gars yi maanaam loolu lañ ci jublu jubluwuñ ci sport bi euh, comme li nga xamante ne ak yu mel noonu ci ay jikko yoo xamante ne moom la yore loolu kon moom mooy euh, li ñu bu ñu waxee tamit ni doomu aadama dañ kaa jikko yooyu maanaam jikko yu mel nii loolu moom moo tax ñuy wax borom bi subhaanahu wa taala di wax maanaam yegg na ci aaya bi daan ne iza massahu sharru jazua iza saa yoo xamante ne maanaam iza maanaam day nekk baat boo xamante ne alquran ak sunna dañ koy faral di jëfandikoo su fekkente ne eh, nit ki dafay waaj a def maanaam dañ koy jëfandikoo ci ñetti anam maanaam benn bi nga xamante ne moom mooy njëkk mooy maanaa bu njëkk bi mooy loo xamante ne soo koy waaj a def la maanaam waaye defaguloo ko comme fi nga xamante ne moom lay wax moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati maanaam idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi ba aaya ba jeex mu daal ni yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu su fekkente ne da ngeen a jug di jëm ci julli maanaam boobu li muy tekk moom mooy soo leen koy waajal kon bu boobaa na ngeen dem ngeen raxas seen xar kanam yi maanaam ginnaaw kon yéene bi farata bu njëkk moom mooy raxas xarkanam kanam maanaam ak yeneen yi nga xamante ne moom la ci teg ci farata yi nga xamante ne ñoom ñooy faratay njàpp ci li nga xamante ne noonu la ko leeralee ci aaya boobu kon yooyu moom mooy yi nga xamante ne eh, yooyu la eh, borom bi subhaanahu kon def koy jëfandikoo ci lu mel noonu léeg mu nekk loo xamante ne eh, daf koy jëfandikoo daf koy jëfandikoo moom borom bi subhaanahu naka noonu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dañuy jëfandikoo baatu iza su fekkente ne mbir mi mooy jamono ji mu la dalee. Eh, lool boobu maanaam mën naa nekk ne maanaam bii nga xamante ne moom moo nekk ci suñu aaya bi mooy fu amee dara lu lor lu ko dal maanaam mooy jamono yam koy laal wala maanaam bu boobaa loolu day daal di mën a tekki maanaam boobu waaye tamit mën naa masalan ci sunna bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan ida azanta fahdur wa ida aqamta fatarassal maanaam xadis boobu nekk ci sunan yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne booy noddu ida azanta booy noddu fahdur maanaam na nga baaral noddu gi maanaam nga wax allahu akbar allahu akbar maanaam noonu ab nga daal di taxaw tuuti daal di waxaat maanaam xeet yooyu mooy nga baaral ko mu ne waaye nag wa iza aqamta sooy liqaam nekk fatarassal maanaam na nga ko yoor na nga ko na na xaw a bar tuuti maanaam nga ni masalan allahu akbar allahu akbar maanaam masalan noonu loolu kon moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy kon jamono ji nga xamante ne ci nga nekkee ci mbir mi naka noonu tey bu fekkente ne euh, isa maanaam day ñëw ngin maanaam ginnaaw bi nga xamante ne maanaam mbir mi na ba noppi moom mooy comme fi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di waxee wa isa xalaltum euh, fastaadu ak wa isa qudiyati salaatu fantashiru fil maanaam yooyu moom mooy wa isa mooy su fekkente ne maanaam ginnaaw bi nga xamante ne tere woon nañ leen lëpp rëbb ci jamono ji nga xamante ne yéen a ngi armal nekk ci aj wala umra dañ leen a tere woon rëbb su fekkente ne nag léegi iza xalaltum maanaam soo leen demee ba nga xamante ne nag léegi simmeeku ngeen euh, euh, euh, simmeeku ngeen wa iza xalaltum maanaam mooy simmeeku ngeen ci seen armal gi rek fastado dem leen rëbbi ji maanaam loolu li muy teg moom mooy su demee ba jeex rek mën ngeen a daal di dem rëbbi ji tegtalewul nag comme ni nga xam ne noonu la ko ñenn ñi yaakaare maanaam comme ni mu nekkee waxu fuqaha zahiri yi rahmatullah alayhim ku mel ne al imam uh, uh, ibn hazm rahimahullahu taala uh, maanaam ak ñu mel ni ñoom nga xam te ne dañoo jàpp ne su fekkente ne da ngaa daal di simmeeku maanaam da ngaa war a dem rëbbi ji maanaam te loolu tegtalewut loolu naka noonu fa isa naka ñenn ñu ngi dégg tamit ñuy firi aaya boobu ne julli nit ci bu bu nekkee ci jàkka ji bu ñu paree julli rek daa war a génn dem alors te te loolu aaya bi tegtalewul loolu ngir ne al al al amru ba'da nahyu euh, euh, yufidul ibaha loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy qaida bi maanaam ak digal bu fekkente ne dafa ñëw ci ginnaaw tere li muy tegtale moom mooy du tegtale ak war du tegtale ak sopp waaye li muy tegtale rek mooy ak dagal comme ni nga xamante ne ki ñu tere woon mu daal di rëbb ngir ne dafa armal ndax dafa nekk ci ak ak umra bu ca noppee maanaam euh, demal rëbbi ji soo ca paree demal rëbbi ji li muy tekki mooy soo ca paree mën loolu lay daal di eh, tekki eh, comme eh, comme fi mu daan fa comme tamit fi nga xam ne moom la fa iza na fa'tuhunna min haythu amarakumullah maanaam bi borom subhaanahu wa ta'ala di wax ne seen soxna yi bu ñu nekkee di gis mbërëg bu leen leen bu leen leen jege bu leen leen laal mu ne waaye maanaam mooy bu leen di jote ak ñoom bu fekkente ne nag mu ne waaye su ñu set suñu suñu demee ba sangu cangaayal farata ba set rek maanaam mën ngeen leen a dikkee maanaam loolu li muy tekki moom maanaam dikkee leen leen li muy tekki mooy mën ngeen leen a dikkee maanaam mooy ne du force que ni nit ki saa yoo xamante ne soxnaam sangu na càngaayal farata ginnaaw mbërëg rek dafa war a jote ak moom loolu du comme ni nga xamante ne tamit noonu la waxee fa idha qudiyati salat fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah mu ne julli jumaa bu fekkente ne dafa am aaya bi dane su fekkente ne da ngeen a julli maanaam dañoo nodd ngir julli jumaa idha nudiya lis salati maanaam mooy bu ñu noddee kon foofu maanaam moom mooy bu ñu tàmbalee nodd lay tekki maanaam kon nodd googu bu amee rek maanaam bàyyi leen mboolem maanaam dem leen ngeen wuy ji yàlla te ngeen gaaw te ngeen bàyyi li nga xam ne moom mooy yaxantu yi njaay ngeen jënd gi na ngeen ko bàyyi maanaam ak liggéey yëg mboolem yi nga xam ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loolu waaye su jeexee rek mu ne fa iza qudiyati salaatu su julli ga jeexee rek fantashiru fil ard dem leen ngeen daal di tasaaroo ci si taxu min fadlillah te ngeen sàkk ngëneelu eh, buur yàlla subhaanahu wa taala wazkurullaha kathiran bu lool te ngeen di tudd buur yàlla subhaanahu wa taala lu bari maanaam lool tamit li muy tekki telewul ne saa yoo xamante ne eh, dama eh, dañoo julli jumaa rek ñu nekkoon kon bi dani su julli gi jeexee rek dem leen fantashiru gaaw leen ngeen dem tegtalewul ne comme ngeen ni bu ñu sëlmalee rek ginnaaw gi dañuy daal di tere képp koo xam ne da toog ci jumaa ji wala ci jàkka ji tegtalewul loolu li muy tegtale rek moom mooy man ngeen a dem comme dañ leen a tere woon ngeen nekk ci leneen lu dul ngeen toog ci jàkka ji léegi nag buñ nee leen pare na mën ni maanaam mën ngeen a dem comme masalan tey boo pinee benn xale ni ko toogal fii bu fi bouger léegi nag bu boobaa ne bul bul bul bul bul bouger kër gi maanaam toogal ci kër gi bul fi génn boo fekkente ne dem nga ba daal di koy bàyyi nag mën nga ni ko waa léegi demal maanaam léegi demal googu tegtalewul ne daa obligé war a kër gi déedéet maanaam mën naa nekk ci kër gi waaye mooy li muy tekki mooy bu ñu ko jëlee li ko dalee ci jamono ji léegi yow mën nga daal di dem lool rek lay daal di tekki tamit noonu tamit moo tax mat naa bàyyi xel ci ni nga xamante ne noonu la naa yi di ñëwee léegi kon fii nga xamante ne isa bu fekkente ne nag maanaam saa yoo xamante ne maanaam ci jamono ji nga xamante ne masta woo daf koo laal maanaam euh, massa maanaam moom mooy lool lool laal maanaam moom haab yi muy ha damir gii nga xamante ne moom mooy massa woo maanaam moom laal na ko lool nag day daal di dellu ci doomu aadama maanaam doomu aadama yi noonu lañu ñu mel euh, naka noonu kon li nga xamante ne moom mooy massa euh, massa nag moom mooy laal waaye moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a néew ci maanaam dajeeg ñaari mbir maanaam ñaari jëmm saa yu maanaam daje googu noonu ak daje gi lu mu néew néew néew maanaam daje googu loolu moom mooy massa moom mooy laal maanaam massa ak lamasa nag ñoom ñaar ñoom ñoo bokk maanaam lu dul ne nag am na ak sew-sew gu ndaw a ndaw goo xamante ne moom moo dox seen diggante comme fi nga xamante ne bu ñu xoolee ne ñoom ñoo bokk li ñuy tekki masalan moom mooy ne euh, euh, euh, massa maanaam mooy laal na dara laal na ko maanaam naka noonu lamasa moom mooy laal na waaye lamasa ñaare dañ koy jëfandikoo ci laal goo xamante ne nit ki daf ci am maanaam daf ci am ak yëg-yëg ak bëgg-bëgg maanaam lool moom mooy lamasa maanaam comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala daal di wax ne Ah, ah, ah, wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti daal di ci teg ne aw lamastumun nisaa ci beneen jàngin aw a nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba maanaam moom mooy mooy ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu su fekkente ne muy wax ci wàllum jàpp ak ak maanaam ak muy wax ci wàllum jàpp ak Euh, cangaayal farata mu ne su fekkente ne da ngeen a feebar wala boog ngeen nekk ci tukki wala boog mu am kenn ci yéen ku nekk ku ku jugee euh, ci wanag bi euh, wala boog mu ne aw laamastu mun ni saa wala boog ngeen laalante maanaam mooy ngeen jonjonte ak jigéen ñi maanaam te loolu moom mooy ngeen jote ak ñoom wala boog ci beneen njàngin aw lamastu mun ni saa wala boog ngeen laal jigéen ñi loolu sax bokk na ci li tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ndax maanaam laal jigéen day toj njàpp waaw la de maanaam aaya bi ngir kàddu gi maanaam ci bu ñu xalamee njàngeen wi loolu maanaam bu ñu xoolee Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne day day toj njàpp maanaam ngir ne lamasa rek la wax mooy bu ko laalee waaye bu ñu xoolee baatu lamasa day àndaale bu ko xoolee dëgg-dëgg dañuy gis ne dafa am ak euh, lu ñu euh, lu ñu bàyyi xel ci ginnaaw te moom mooy ak laal goo xamante ne xëy na ak intention maanaam ak yéene daf ciy daal di aju comme ni nga xamante ne noonu la jinne yi di wax ne wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba mu ne ñun day eh, lamp nañ maanaam jéem nañu laal asamaan si maanaam lamas na maanaam mooy dem nañu jéem a laal asamaan kon nga gis ne ak yéene daf cee am ak talab maanaam ak sàkku lool moom moo tax ci bu ñuy wax naan maanaam maa ngi eh, sàkku dara maanaam maa ngi lambatu dara maanaam ma baatu lambatu il tamasa lay daal di doon maanaam jugewul ci massa waaye ci lamasa la daal di jóge mooy il tamasa mooy lambatu na dara lamb na dara waaye nag terewul ne maanaam massa euh, tey masalan tey bu ñu xoolee ne na allah masalan fi borom bi subhaanahu wa taala di wax maanaam naan euh, euh, di wax masalan bu ñu xoolee ci ñaari aaya dañuy gis ne massa ak lamasa dañuy daal di xaw a nuroo maanaam waaw ngir ne foofu maanaam jëmmi yéene gi ak ñàkk yéene gi dañ fay xaw a nuroo dañ fay tolloo loolu moom moo tax ci comme masalan lamastumu nisaa maanaam moom moo tax ñuy xool ndax yéene yi maanaam am na ci doole maanaam nit ki tey bu fekkee dafa jote woon ak soxnaam maanaam ngir ne amoon na yéene bi wala amul woon yéene bi maanaam cangaayal farata day daal di war ci moom masalan loolu comme munu daal di jëfandikoo baatu lamasa daan ne euh, masalan wa in tallaqtumun wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wala wa in tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna Ah, bu fekkente ne da ngay na tàqalikoo wa talaqtumuhunna boo leen tàqalikoo ak ñoom mooy soxna yi min qabli an tamassuhunna lu jiitu ngeen leen di laal maanaam li muy tekk mooy lu jiitu ngeen leen ngeen di jote ak ñoom maanaam di gis ne kon foofu kinaaya la anil jimaa maanaam moom mooy jote gi eh, nekk ci diggante way dencante yi loolu da gis ne alquran day jëfandikoo baatu laal maanaam ngir wax maanaam muy jonjoo maanaam ngir ne baatu massa day ànd ak xeetu jonjoo loolu moom moo tax maanaam kon Euh, loolu moom mooy euh, massa maanaam kon foofu loolu sew-sew yooyu moom moo dox diggante lamasa ak euh, massa maanaam moom mooy benn moom mooy mas maanaam xeetu jonjoo gi day day day day day gën a leer al lamasa maanaam xeetu laal lay doon goo xam ne xeetu làmpatu da ciy daal di am maanaam xeetu wër maanaam am ci gi nga xamante ne moom ngay def loolu da ciy daal di am comme tey masalan tamit fi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ñi lekk di baax mu ne alladhina ya'kuluna ya'kuluna riba innama yaqumuna kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas foofu mas la jëfandikoo maanaam mu ne ñi nga xamante ne dañuy lekk riba mu ne ñooñu de duñu taxaw lu dul ne comme ki kéem taxaw ka nga xamante ne euh, seytaane da koo sadd maanaam ci mas mooy laal gi mu ko laal maanaam bi gis ne foofu euh, seytaane moo maanaam bu demee ba jonjoo ak moom euh, rek day daal mooy mooy ak mooy mooy saddu gis ne mas foofu noonu lay daal mel waaye mu am euh, li nga xamante ne kon ci bu fekkente ne gis nañu diggante euh, lamsu maanaam euh, lam lamsu ak almas mooy lamasa ak massa ñoom ñaar ñii dañuy daal di nuroo nga gis na wolof yi bu la dara dalee dañ naan la massa maanaam mooy mbir mi dal na la maanaam mooy laal na la mbir mi jonjoo na ak yow maanaam donte jonjoo gi mën naa bañ nekk lu kawe comme li nga xamante ne loolu moom mooy teqale tamit diggante al al al isaaba ak al lams maanaam asaba maanaam tey buñ ne lii dal na nangam comme masalan tey bu ñu waxee musiba lii de musiba la maanaam mooy loo xamante ne lu la lu la laal la lu la dal la loo xamante ne dafa dal sa kaw comme ni nga xamante ne euh, musiba euh, kon mi ngi jóge ci al isaba mooy loo xamante ne day dal day sotteeku comme euh, masalan mooy sab sab dégg nga sab min fawqi ru'usihim ru'usihimul hamim le alquran bi wax naan bu ñuy bu Euh, maanaam yéeféer yi ci seen biir safara ga nga xam ne moom lañu ñu nekk maanaam yu sabbu dañuy sotti min fawqi ru'uusihim ci lu tukkee ci seen kaw bopp yi alxamim mooy ndox mu tàng jër boobee maanaam kon nga gis ne foofu euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa jëfandikoo baat boobu noonu ngir di wax ne euh, massa maanaam mbir mi def leen di laal naka noonu tey bu fekkente ne tey dañoo jël tamit beneen baat boo xam maanaam bu ñu xoolee tamit diggante maanaam bu ñu xoolee tamit isaaba maanaam kon fi alquran di wax naan aw ka sayyibin minas samaa'i fiihi zulumaatun wa ra'dun wa barqun maanaam sayyib maanaam moom mooy mooy taw buy dotteeku loolu moom moo tax ñu tuddee ko sayyib mooy ne day dotteeku di dal ci kaw suuf si maanaam nga gis ne toq yi bu ñuy dal dañuy dal eh, dal googu ak doole la ñuy dalee maanaam kon loolu moom mooy musiba moom moo lépp loo xamante ne luy laalaate la maanaam dangay gis ne eh, buy dal buy dalaate rek dangay gis ne baat boobu maanaam dal gi su mettee loolu la ñuy tuddee musiba Euh, comme ni nga xamante ne noonu tey la ñuy gis ne teqale googu am na benn aaya bu ko borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax bi mu naan in yamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha muy wax naan a di wax ne yéeféer yi ak yahuud yi nga rawatina yahuud yi ak nasaraan yi mais surtout yahuud yi ak yi mu ne ñoom in tus in tamsaskum gis nga foofu massa la jëfandikoo in tamsaskum bu leen laalee maanaam laal gi lu mu ndaw ndaw ndaw moo tax massa li gën a tuuti ci laal loolu la ñuy wax massa maanaam massa mooy loo xam ne ak doom joo am na ci ak laal am na ci waaye lu mu gën tuuti lool moom la ñuy tuddee massa moo te beneen bi ci des moom mooy ne laal googu noonu obligé wul ne foo mu jógee ak yéene da caa am maanaam loolu moom mooy massa maanaam kon moo tax mu ne in tamsaskum bu leen laalee xasanatun lu baax maanaam laal gi lu mu leen laal laal lu baax maanaam lépp lu baax rek lu mu leen dal lu mu tuuti tuuti tuuti tasuhum moom maanaam da leen di da leen di da leen di eh, merloo maanaam da leen di dugal ci tiis ak njàqare maanaam ñoom seen ay vrai noonu lañ parce que yéen lu baax lu mu tuuti tuuti maanaam dañ maanaam ñoom loolu réy ci ñoom boo nga xamante ne tasuhum da leen di metti day bon ci ñoom waaye wa in tusibukum gis nga foof mu jëfandikoo ko baatu tusibukum maanaam bu leen dalee nag dal bu tar sëy atul lu bon maanaam kon bu boobaa yafrahu biha ñu daal di ciy maanaam kon mooy lu bon moom lu tuuti ñoom du leen ci kontaan loo il faut mu nekk lu garaw lu leen dal ñoom bu boobaa ñu daal di ci kontaan maanaam gis nga euh, kon da ngay gis ne borom bi subhaanahu foofu leeral maanaam ci diggante kon asaaba ak massa maanaam nga gis ne teqantal bi foofu la nekkee maanaam moom mooy ne euh, suñu noon yi mooy noonu l'islam yi lii dal jullit ñi ci lu rafet maanaam ci lu baax maanaam bu dee lu tuuti la sax maanaam ñoom loolu da leen di naqari waaye bu dee lu bon la maanaam faaw mu rëy bu ko defee mu doog leen a neex maanaam kon nga gis ne euh, kon diggante boobu tamit day leeral diggante massa ak afaaba maanaam waaye foofu mu am daan maanaam ay xeeti euh, euh, ay xeeti lënt lënt yoo xamante ne mën na caane comme masalan bi nga xamante ne ma noonu lay wax ne maam yent yàlla ayuba alayhi salaatu wassalaam mu ne iz naadaa rabbahu anni rabbi anni massaniya wa iz qaala rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin maanaam yow man de inni massaniya durru man naka man mii kat massani laal na ma ak durru lor maanaam nga xamante ne kon foofu dafay daal di wax ne massa maanaam ak durru maanaam nga gis ne kon lor gi nga xam ne moom moo ko laaloon moom yent yàlla Ayyuba alayhi salaatu wassalaam ak natt yi nga xamante ne ñoom ñoo daloon ci kawam ay natt yu rëy la ay métit la comme ni nga xamante ne noonu la képp koo xamante ne xam na xisaam maanaam xam na ni ni nga xam ne noonu la nekk woon tar-tar ak noonu la nekke woon jafe-jafe ak noonu la nekke woon métit ak noonu la nekke woon naqara yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla borom bi fay subhaanahu wa taala ci muñ gi nga xam ne moom la muñoon ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala waxe woon ne ni'mal abdu innahu awwaab ah, ak inna wajadnaahu sabira maanaam inna wajadnaahu sabira ñun de fekk nañ ko mu daal di nekk koo xamante ne muñ kat bu mag a mag la ni'mal abdu ëskey boobu jaam ak boo baax innahu awwaab moom te dafa nekkoon koo xam ne dafa delluwaatoon ci boroomam subhaanahu wa taala jël lépp jox ko bur yàlla borom bi subhaanahu wa taala kon loolu maanaam day tegte lene te comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisoon ne la ko laaloon du lu tuuti te ànd ak loolu yëpp moom massa nii la wax maanaam li ma laal day maanaam moom ak durru lor la ak naka noonu ni nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala di waxe naan yawma yushabuuna fi nnaari ala wujuhihim duuqu massa saqar masalan tamit foofu massa la jëfandikoo maanaam ne ñi nga xamante ne eh, maanaam eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy way jomb ñaa jaamu nga xamante ne dañuy dugg ci biir safara nekk fa ñoo xamante ne dañ fay sànku borom bi subhaanahu wa taala bis lay boo xam ne dañ leen di nëkk seen sa see seen eh, yushabuna fi naari ala wujuhim dañuy nëkk seen xar yi maanaam ci biir safara seen xar kanam yi ba pare ñu naan leen zuuqu massa saqar waaw laal leen maanaam mos leen laalu saqar maanaam nga bis ne jëfandikoo ki nga xam ne moom la jëfandikoo moo mas maanaam saqar te safara boobu noonu ku nekk xam na ni tar na képp koo xamante ne tamit maanaam amu ci ay xabaar yu bari xam na ni safara moom laalam dafa tar rawatina ki nga xamante ne dañ ko cee nëkk ba pare ñu naan ko mos ko kon bu boobaa li nga xamante ne moom mooy laaj bi moom mooy kon euh, euh, bu boobaa est-ce que maanaam kon maanaa boobu naka lay mën a wéree ni massa moom mooy laal boo xamante ne laal gu ndaw la bu boobaa tontu bi nga xamante ne moom lañ ciy tontu moom mooy tontu mu njëkk bi maanaam maanaam bu ci aaya bu njëkk bi masalan fi nga xamante ne moom la yente yàlla ayyuba ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalaam waxee ne eh, inni massaniya dur rabbi yow sama borom inni naka man kat rabbi yow sama borom inni naka man kat laal na ma ak durra maanaam loolu bu boobaa li nga xamante ne moom lay tekki moom mooy euh, euh, euh, maanaam moom mooy ne yent yàlla ayuba alayhi salaatu wassalaam ngir toroxlu ki nga xam ne moom la toroxlu ci kanamu boroomam subhaanahu wa ta'ala ak muñ gi nga xamante ne moom gi nga xamante ne moom la amee lool moom moo waral ci moom maanaam mu daal di tuddee mbir mi waxul ne asaabat ni musiba waxul ne musiba dal na ma waaye dafa ne rek li nga xamante ne wala asaaba asaaba ni wala boog waxul ne li nga xamante ne moom a laal maanaam do metti na la waaye daf koo jàppee mu nekk loo xamante ne lu néew la ngir xam gi mu xam ne borom bi subhaanahu wa amoon na sañ-sañ moos te amoon na kàttan moos ci ne jël loo xamante ne moo gënoon a tar loola gënoon a metti loola teg ko ko te am na lu gën a loola ngir ne la xam ne moom moo ko laal am na loo xamante ne moo ko gënoon a rëy te moom mooy eh, mooy ne li ko laal laalul xol ba maanaam ngir ne xol ba moo tax mu borom bi teg ci ne inna wajadnaahu sabira ci beneen aaya bi naka noonu ñun day fekk nañ ko mu nekk koo xamante ne muñaakoon la maanaam borom muñ gu rëy rëy la ni'mal abdu ak baax boobu jaam innahu awwaab moom day li wér bu mooy dafa nekkoon koo xam ne euh, dafa delloo léppam boroomam subhaanahu wa ta'ala kon ci kaw loolu dañuy daal di gis ne kon massa maanaam foofu li muy tekki rek moom mooy ne yent yàlla ayyuba ala nabiyyina wa alayhi afdalus salaatu wassalaam Euh, dafa jël euh, moom maanaam comme ni nga xam ne noonu la turam mel mooy Ayyub maanaam mooy koo xamante ne dafay maanaam nga gis ne euh, Awwaab Ayyub gis nga maanaam mooy ne dafa delloo léppam ci boromam subhaanahu wa ta'ala maanaam lool moom moo tax ba mbir mi métti na nii ci zahir ci biti nii waaye ci biir méttiwul ci moom ngir ne ci biiram mi ngi toroxlu ci kanamu boromam subhaanahu wa delloo dellu na ci kanamu borom subhaanahu wa taala moo tax tartar gi ak métit gi ci zahir bi la nii rek waaye ci baatin bi mu ngeeg borom subhaanahu wa taala kon loolu moom mooy ne massa maanaam moo tax gis nga kon mu jëfandikoo baatu massa bu boobaa day daal di dëgëral li nga xamante ne moom mooy maanaa bi nga xamante ne moom la ñu taxqiq maanaam moom la ñu leeral naka noonu li nga xamante ne tamit moom mooy beneen eh, eh, bu dee beneen aaya bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa ne bi mu naan maanaam masta massa maanaam massa saqar ak maanaam yeneen aay yi nga xamante ne ñoom ñoo nuru aay yëpp di wax ci masta massahumun naar maanaam ak xeetu aay yooyu nga xam ne mooy ne safara da leen di laal maanaam laal googu li muy tekki rek moom mooy dafa dugg ci buntu kokkali maanaam comme ni nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala di wax naan bashiril na bi anna lahum azaban alima bi mu naan bëggalal naafiq yi ci ne am nga mbugal bu tar bu leen di dal maanaam loolu du du bonne nouvelle waaye baatu bashara lay jëfandikoo naka noonu tamit maanaam xeetu kókkali dafay nekk comme zuq innaka antal azizul karim ñi nga xamante ne ñooñu la ñuy dugal biir safara maanaam di leen mosloo jox leen shajaratu zaqum nga xamante ne eh, eh, moom eh, taamul asim yaghli fil butuni ka ghalyil hamim comme ay yooyu di loolu ne maanaam inna shajarata zaqum naka garab gi nga xam ne mooy garabu zaqum de moom mooy Ah, maanaam mooy ñam ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, aju fees yi bàkkaari xol mu ne ñooñu day dañ leen koy jox maanaam nga xamante ne day day day day day day ci biir ah, ci biir biiru nit ki ah, comme ni nga xamante ne noonu la kaxal yil xamim maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ndox muy bax di baxee maanaam di yëngatoo ah bu boobaa nag ñun ñu buñ koy jox nag ñu nan ko ah waaye zuq waay waay mosal waay innaka antal azizul karim waaye yow yaay ka nga xam ne yaay borom teraanga borom nooteel gi yow yaay borom ku mag ki maanaam nga gis ni kon loolu xeetu kokkali moo kon bu boobaa moom mooy ne eh, beneen maanaam moom mooy ne kon mos mosal maanaam laal laal gi la safara di laal beneen bi ci des tamit moom beneen maanaam bi nga xamante ne moom la am moom mooy su fekkente ne safara ma maanaam laalam dafa dafa da laalam rek bu dee laal gi laal gi gën a daw ci moom daa tar dafa metti xeetu dayoog metti waxumalaat nag bu nit ki buñ ko ci buñ ko ci dugalee ba nëkk ko ci biir maanaam ba nga xam te ne day dugg ci biir carrément nga xam ne ne laal bu ndaw rek sax day metti waxumalaat loola kon boobaa aaye boobu ba tey day daal di dëgëral maanaam maa bi nga xamante ne moom mooy maanaa bi nga xam ne moom la ñu euh, euh, leeral walillahi alhamdu wal minna euh, kon nag borom bi subhaanahu wa di wax ne kon moom nit ki su fekkente ne Euh, mastaho laal na ko a euh, achar moom mooy euh, lor a achar moom mooy lu bon achar nag al maanaam mooy lépp loo xamante ne dafa bon mooy yépp loo xamante ne xeetu musiba la maanaam ci kaw loolu kon dañuy gis ne aaya bii dafay wax ne nit ki su fekkente ne kon xeetu musiba maanaam lu bon mooy lépp loo xamante ne dafa wuuteeg teeyu bakkan rek loolu char lay daal di tudd waaye borom bi subhaanahu wa taala day jëfandikoo baat boobu ci alquran mu nekk ak mu am ay maanaa yoo xamante ne léeg-léeg moom lañ ciy jublu comme fi nga xamante ne moom mooy asa an tuhibbu shay'an wa huwa khayrun la wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum euh, maanaam léeg-léeg ngeen bëgg dara fekk ne loolu lu bon la ci yéen maanaam moom mooy du du ngëneel ci yéen maanaam mooy gënul loolu li nga xam ne loolu lay tekk kon moom mooy ak ak ak gënul euh, naka noonu tamit euh, léeg-léeg sharr daal di tekki maanaam moom mooy cosa moom mooy Euh, li nga xamante ne moom mooy ak njabar ak ak mbon maanaam njabar ak li nga xamante ne moom moo ci wërwërloo comme li nga xamante ne noonu la ñuy waxee ne euh, min sharri naffaasati fil uqad maanaam ñu ngi muslu ci euh, njabar ki nga xamante ne moom mooy ëf ci maanaam njabar googu lay teg maanaam mooy mbon gi nga xamante ne moom lay jur maanaam njabar nit ki buñ ko njabaree li nga xamante ne moom moo koy dal loolu moom moo tudd ak sharru foofu noonu ci aaya boobu naka noonu tamit li nga xamante ne Euh, euh, moom mooy ki ki wol maanaam am na faasaati mooy mooy ñooñee nga xamante ne euh, dañuy wol ci fas yi ci yi dañuy fas di ëff maanaam ñooñu ak li nga xamante ne moo koy wër maanaa boobu ak eh, am na yeneen i maanaa yu ci nekk yoo xamante ne leeraloon nañ ko te yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci bi nga xam ne moom la ñuy tafsir suratul falaq naka noonu tamit li nga xamante ne moom moo aju ci léeg-léeg Euh, euh, charr nekk loo xamante ne lu lu la man maanaam mooy mooy mooy mooy jëf ju baax mooy jëf jëf ju bon bokk mooy jëf ju bon comme ni nga xamante noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala di waxee ne euh, di di waxee ci bi borom nan fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara képp koo xamante ne jëf nga jëf jëf joo xamante ne mithqala dharra loo lu tollook Eh, eh, lu lu lu lu lu tolloog eh, lu lu lu tolloog pepp misqaala zarra maanaam luy tolloog pepp xayran ci jëf ju baax boobaa boobu xayr tam jëf ju baax lay tekki bu boobaa yarawu dana ko gis waaye wa man ya'mal képp koo xam te ne da nga jëf misqaala zarratin loo xam te ne day tolloog pepp sharran ci jëf joo xamante ne jëf ju bon la maanaam bu boobaa kon char jëf ju bon lay daal di tekki mu ne boobaa yarawu dana ko gis maanaam yooyu ay maanaa la yoo xamante ne maanaawu sharr euh, la maanaam naka noonu tamit ay maanaawu li nga xamante ne moom mooy euh, euh, lu lu lu lu lu lu bon maanaam li nga xamante ne comme naan bal antum sharru makaanan maanaam yéen day fi mu toll yéen a ngi ci lu bon li nga xamante ne moom mooy posture bi gën a bon maanaam loolu tamit borom bi wa ta'ala Eh, daf koy eh, daal wax fekk daf ciy jëfandikoo lool noonu comme ni yéen ci yàlla Yuusuf alayhi salaatu wa salaam eh, waxe woon ñi nga xamante ne noonu la noonu la ko waxe woon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooñu ñoom ñooy ñoom ñooy mu ne leen bal antum sharrum makaanan yéen de yéen a ngi ci place bi nga xamante ne moom mooy bi gën bon borom bi subhaanahu wa ta'ala daa di wax tamit ci beneen aaya bi naan qul hal unabbi'ukum eh, bi sharrin min zalik qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda allahi man la'anahu allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada at-taghut eh, daan ni ulaa'ika sharrun makaanan maanaam mu ne ulaa'ika sharrun makaanan wa eh, adallu an sawaa'i sabil maanaam moom mooy ne ginnaaw bi nga xamante ne dafa wax ne qul yaa ahlal kitaabi hal tanqimuuna minnaa illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun maanaam ne ay waxal yéen ñi nga xam ne yéen ay ahlul kitab yéen ñi nga xam te ne yéen la ñu joxoon téere yi ngeen nekkoon ay yahuud ak ay nasaraan maanaam euh, waaye nag diine l'islam ñëw mu daan ne euh, ndax da ngeen ñuy teg ay mbugal maanaam ndax da ngeen ñuy rep maanaam euh, da ngeen ñuy teg ay répression maanaam ngir bañ ñu feeñal suñu ngëm-ngëm ak suñu pas-pas maanaam ngir lan maanaam lu dul ne te leen rek moom moo tax ngeen ñu koy def mooy gëm gi nga xamante ne moom la ñu gëm yàlla gëm li nga xamante ne moom la ñu wàcce woon ci yi ci ñun moom la ñu wàcce ci ñun waaye tamit gëm mboolem li nga xam ne wàcc woon nañ ko ci lu ñu jiitu waaye tamit te fekk ne li ëpp ci yéen ay kàccoor ngeen maanaam loolu rek ngeen ñu bañe maanaam est ce que du loolu rek ngeen ñu bañe waaye borom subhaanahu wa ne ko waxal ne xanaa duma leen xabaara qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zaalika ci lu yées loola maanaam nga gis ne kon foofu baatu charr yées lay daal di tekki maanaam ci lu yées loola euh, ci euh, ak ak ak taxawaay akub jotaay indallahi fa buur yàlla subhaanahu wa taala mu ne lan mu ne koo xamante ne yàlla dakaa rabb man la anahu llah wa ghadiba alayhi mu daal di koy mere euh, wa ja'ala minhumul qiradata wal xanaazira mu daal def ci ñoom ay qirada mooy ay golo mu soppi leen ay golo ba pare maanaam mu soppi ci ñoom ay golo ñeneen ñi mu soppi leen ay mbaam xuux wa abada taaxut ba pare ñu nekk ñoo xamante ne dañuy jaamu mboolem loo xamante ne seytaane la ak lu leen di soriloo yàlla mu ne euh, mu ne lii de ulaa'ika sharrun euh, makaanan mu ne ñii ñoom ñooy yées ci maanaam ni ñu nekkee maanaam mooy kon bu ñu xoolee mboolem ñi nga xamante ne ñoom nit ñi place bi nga xamante ne moom la ñu nekkee maanaam taxawaay bi ñu taxaw moom moo yées ci taxawaay yi maanaam loolu ñoo ne la mu ne wa adallu an sawaa'i sabiil te ñoo gën a sànq wëllif ñi nga xam mooy wëllif li nga xamante ne moom mooy yoon bu jub bi te maanaa boobu la borom bi tamit subhaanahu wa ta'ala eh, di wax naan eh, bi nga xam ne moom lay wax naan innal ladhina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikina eh, fi naari jahannama xaalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya foofu tamit yées lay tekki mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy inna inna alladhina ah, ah, ah, inna alladhina kafaru min ahlil kitaabi inna alladhina na nga xam naka gaa yi nga xamante ne kafaru dañoo weddi dañoo weddi buur yàlla borom subhaanahu wa taala maanaam min ahlul kitaab bi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci waa ahlul kitaab maanaam moom mooy yahud yeeg nasaraan yi wal mushrikiina ak waji bokkaale yi nga xam ne dañuy bokkaale buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñoom ñii ñëpp fii naari jahannama dañu nekk ci biir sawar jahannama xaalidiina fiha ñu nekk fa way biir mu ne xaalidiina fiha ulaa'ika yooyu gaay nag mu ne sharrul bariyya ñoom ñoo yées ci mbindeef maanaam kon loolu bu boobaa day daal di nekk maanaam comme ni nga xam ne noonu la waxee ne summa radadnaahu asfala saafiliin donc ñu daal di koy ndërmeel wàcce ko moom doomu aadama mu nekk fi gën a suufe ci ñooy suufe maanaam moom mooy euh, ñoo ñoo yées ci li yàlla bind ci biir nit ak jinne ak malaayika ak ay rab ak njaay àll ak leneen ak leneen lu dul loola boolem li yàlla bind ñooñoo ci yées maanaam kon euh, loolu moom mooy kon euh, charr kon day daal di tekki tamit yées amma charr day tekki daal di nekk euh, musiba maanaam te loolu moom mooy comme suñu aaya bi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala dafay daal ñu wax ne rek iza massahu su ko laalee acharru musiba maanaam lépp loo xamante ne xeetu nattu la maanaam comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala di waxee ne wa nabluukum bil xayri wa sharri fitna maanaam dinañu leen euh, nattoo ci loo xamante ne euh, yiw la maanaam moom mooy ay xéewal maanaam ay xéewal maanaam boobu xayr xéewal lay teg wa sharr ak musiba maanaam loolu lay tekki maanaam bu boobaa kon ay xéewal ak ay musiba dana leen dinañ leen ko nattoo lépp nag nekk fitna maanaam mu nekk fitna mooy loo xamante ne dañ leen ciy jaarale maanaam bu ko defee kenn ku ci nekk daal di gis li nga xamante ne dëgg-dëgg moom mooy sa valeur loolu moom mooy fitna ah, kon loolu moom mooy li nga xamante ne kon ah, bu boobaa kon acharru tamit kon day daal di tekki maanaa yooyu kon li nga xamante ne fii kon bu borom bi subhaanahu wa ta'ala di waxee ne iza massahu kon bu laalee laal gu mu gën a ndaw nu tuuti tuuti tuuti char maanaam mu nekk ab xeetu musiba mooy lépp loo xamante ne kon dafa safaanoo ak maanaam bànneexu bakkanam rek loolu mu ne mu ne nit ki daal di nekk koo xamante ne euh, jazua maanaam day daal di nekk koo xamante ne euh, dafa am ak jaza bu koy laal mooy no mu ne euh, mu ne làcc Euh, maanaam ak làcc moom moo koy dal maanaam mu nekk koo xamante ne euh, du du du am du am benn euh, benn kattan loolu moom mooy jazo jaza maanaam mooy koo xamante ne du am ak xeetu kattan du am dara maanaam moom mooy ak xeetu jafe-jafe maanaam moo tax ak jaza moom mooy ak koo xamante ne ay ay jaaxle mooy ak jaaxle ak ub tartar moom moo koy dal. Euh, mooy ak naqar tamit jaza moom mooy ak naqar tamit loolu lay daal di euh, tekki euh, ak tamit xeetu mel ni koo xamante ne daa nekk ci dëj maanaam mooy eh, day mel ni ku ànd yëwu maanaam ku nekk ci dëj maanaam loolu moom mooy eh, jaza moom mooy ak jafe-jafe maanaam aku naqar ak jaaxle aku tiit maanaam loolu boo ko li nga xamante ne moom mooy jaza naka noonu jaza day daal di tekki tamit faza maanaam moom mooy Euh, euh, mooy mooy ak tiitaange muy frayeur maanaam comme ni nga xam ne noonu lay tekkee al xusnu euh, bi nga xamante ne moom mooy al moom mooy ak tiis maanaam tristesse noonu tamit noonu lay tekkee tamit al xalaq xalaq maanaam moom mooy ak inquiétude jaaxle voilà maanaam loolu kon yëpp jaza da koy daal di tekki maanaam daal ci tënk daal moom mooy ñàkk mën a muñ da mbir rek maanaam nga xamante ne foo toll ngay jàmbat mbir mi Euh, waaw mbir mi dafa metti dëkk bi dafa tar affaire dafa jafe kenn maanaam ak yu mel noonu maanaam nekk di jàmbat foo toll nekk di tiit di jaaxle maanaam daal di yore tamit xeet yooyu noonu nga xamante ne da daal di yëg ne da ngaa désarmé wu carrément maanaam amatul leen loo xamante ne euh, ak arme la ak moomeel boo xamante ne moom nga am kon loolu moom mooy euh, kon moom mooy li nga xamante ne moom moo leen di dal kon saa yoo dafa am lu lu lu leen lu lu leen arrivé rek. maanaam ñoom noonu moom mooy nekk seen ay xeeti comportement moom mooy nekk seen ay xeeti doxalin euh, loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, borom bi subhaanahu wa euh, daf koy wax maanaam di leeral ni nga xamante ne noonu la ñuy noonu la ñuy mel mu ne kon wa isa saa yoo xamante ne nag léegi massawoo laal na ko maanaam tamit ba tey loolu gisoon nañu baat boobu nga xamante ne moom mooy baatu laal googu nga xamante ne moom mooy la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax fii ne su fekkente ne kon lu bon laal na ko ni muy mel waaye tamit euh, mi ngi wax tamit naan su fekkente ne lu baax laal na ko ni nga xamante ne euh, noonu lay mel mu ne kooku bu boobaa day daal di nekk koo xamante ne euh, manu'a Euh, maanaam day daal di maanaam euh, maanaam al xayra xayra maanaam iza massahul euh, xayra moom mooy yiw loolu tamit ñi nga xamante ne noonu la ñu nekkee borom subhaanahu wa ta'ala baatu xayru ci alquran tamit daf koy jëfandikoo ci ay maanaa yu wuute comme fi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan maa yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitaabi wala al mushrikina an yunazzila alaykum min xayrin min rabbikum wallahu yaxtassu bi rahmatihi man yashaa wallahu dhul fadli al azim mu ne ki ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi yi nekk ci waa ahlul kitaab maa yawaddu alladhina eh, ma ma ma maa yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitaab yi maanaam yéenewul mébitul mukk ñi nga xamante ne eh, ñoom ñooy ñi weddi ci ahlul kitaab ak ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yàlla yi nga xam ne ñaareel lu ci bëri alquran bu ñu seetloo da leen di dugal ci bem ci même sac bi mu ne ñooñu yéenewuñ leen mukk an yunazzila ci muy wàccee alaykum ci yéen min xayrin daray alquran maanaam mooy wax yu mooy alquran borom subhaanahu wa taala yërmande googu mu wàccee alquran maanaam kon foofu euh, alquran euh, foofu loolu la fay maanaam xayr euh, alquran lay daal di tekki ci aaya boobu moo tax borom bi subhaanahu wa ne yéene wuñu leen maanaam loolu borom bi subhaanahu wa taala ne wallahu yaxtassu bi rahmatihi man yasha buur yàlla nag moom mooy jagleel ko ci yërm yërmandeem képp koo xam ne moom moo ko sopp maanaam mu da euh, maanaam kon wallahu dul fadl al azim buur yàlla subhaanahu wa taala moom mooy borom ngëneel bi nga xamante ne moom mooy borom ngëneel bu mag bi mu am tamit beneen euh, xayr boo xam ne tamit bo maanaam alquran daf koy wax fekk li mu ci jublu moom mooy euh, li nga xam moom mooy xayru mooy mooy xayru déjà maanaam ci buñ ko xoolee mooy lépp loo xamante ne dafa safaanoo moom maanaam moom mooy dafa safaanoo ak mbon maanaam mooy lépp lu baax rek maanaam ak mbaax rek loolu moom mooy xayr mooy lu baax ak li nga xamante ne moom mooy li gën euh, comme masalan borom subhaanahu wa taala dina wax maanaam li nga ëpp njariñ maanaam di wax xayr fekk li mu ci jublu ci alquran moom mooy li ëpp njariñ comme fi mu xam ne moom la wax naa maanaam sax min ayatin aw nunsiha natti bi xayrin minha aw misliha maanaam du ñu nasaxal maanaam benn aaya maanaam moom mooy am aaya am benn aaya bu ñëw folli maanaam moom la ñuy wax maanaam nasaxal maanaam mooy mooy euh, mooy abrogation maanaam loolu ci alquran maanaam borom subhaanahu wa taala ne du ma ko def lu dul ne natt dinañu dikkee bi xayrim minha ci ab loo xamante ne maanaam moom moo ko gën euh, aw misliha wala boog loo xamante ne euh, ak kemam la loolu tamit borom bi subhaanahu tamit daf koo jëfandikoo ci alquran naka noonu al xayr day daal di ñëw ci alquran tamit di tekki Euh, maanaam kon xayran fële maanaam mooy lu ko ëpp njariñ maanaam fii xay maanaam mooy lu ko ëpp njariñ ci yéen moom mooy ne moo tax alquran gënalante wuñu kàddu yàlla yi gënalante wuñ ci buntu boobu waaye ci biir bu wàccee ci biir nit ñi maanaam ni muy ëppantee njariñ loolu kon foofu loolu lay tekki naka noonu tamit borom bi subhaanahu wa taala léeg mu jëfandikoo euh, baatu euh, xayr fekk li nga xamante ne moom la ci jublu mooy Euh, naafila maanaam moom mooy jëf ju baax rek boo xamante ne naafila la comme fi nga xam ne moom lay wax nan wa man tatawwaa xayran fa inna allaha shakirun alim képp koo xamante ne da ngaa coobarewu ci xayran ci ab naafila mooy jëf ju baax loolu lay teg kon mooy jëf joo xamante ne dafa wuuteeg farata loolu kon bu boobaa xayran mu ne naka buur yàlla subhaanahu wa taala kon gërëm la shakirun aji gërëm la koo xam ne alimun ku lépp la naka noonu xayr dana ñëw di alal maanaam almaal mooy alal comme fi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala di wax naan kutiba alaykum idha ahadakum idha hadara ahadakumul mawtu in taraka khayran al wasiyatu euh, lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf maanaam ni borom subhaanahu wa taala ne euh, farataal nañ ci yéen kutiba alaykum euh, idha hadara ahadakumul mawtu maanaam bu fi kenn ci yéen maanaam fekkee maanaam dee dee ñëw ci moom bu fekkee in taraka bàyyi na xayran mooy alal loolu moo tax imam Mujahid rahimahullahu taala euh, dafay wax ndax sax ne maanaam alquran suy wax xayr li ci ëpp maanaam maanaam maanaam saa yu ko waxee alal la ci jublu euh, waaye euh, loolu mooy li ci ëpp comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa di wax naan wa innahu li hubbil xayri la shadid maanaam nit daa bëgg alal maanaam bëgg alal maanaam la shadid ku ci tar la naka noonu tamit borom subhaanahu wa taala dana wax maanaam al xayru maanaam mu nekk rek maanaam mooy lépp loo xamante ne lu baax la maanaam mboole mbir yi rek maanaam euh, daa daa di ciy dugg comme li nga xam ne noonu la borom bi euh, subhaanahu wa taala di wax ne qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u mu daa ci teg ni lan bi yadikal xayr bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir maanaam borom bi subhaanahu wa taala di wax ne yow yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa waxal ne yow buur yàlla mi ci tur yu melo yëkkati ko yi yow nga xam ne yow yaay moom yow yaa moomu nguur yaay jox buur ku ko ku la soob te waaye yaa koy xañ ku la soob yow yaay eh, nootal jox nooteelu teranga ku la soob yow yaay waayaa yow yaay toroxal ku la soob waaye nag bi yadika ci sa loxo la nekk yow dong alxayr mooy mboolem yiw yi maanaam kon eh, moom mooy ah mboolem yiw yi day daal di eh, dugg ci biir eh, maanaam mooy safaanu musiba rek maanaam safaanu musiba eh, bu boobaa day daal di dugg ci biir naka noonu am na borom tamit subhaanahu wa di wax ni nga ne masalan lépp loo xam te ne jëf ju baax la xayra daf ciy ñëw comme fi mu naan fastabiqul xayraat ak waf'alul xayraat yaa ayyuhal ladhina amanu usjudu warka'u wasjudu yaa ayyuhal ladhina amanu usjudu wa'budu yaa ayyuhal ladhina amanu irka'u wasjudu ah waf'alul xayra waaw maanaam te na ngeen jëf lu baax maanaam kon waf'alul xayra maanaam jëf leen lu baax na ngeen sujjóot na ngeen rokoo waaye ba mu ne waf'alul xayra maanaam na ngeen jëf lu baax naka doonu tamit masalan fi mu naan fastabiqul xayraat njëkkante leen yiw yi mooy jëf yu baax Euh, naka noonu tamit borom subhaanahu wa taala tamit euh, dana wax euh, kon al xayru fekk tamit lim ci jublu moom mooy yéwénal bi mu naan wala wal takum minkum ummatun yad'una ila al xayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihun loolu moom mooy maanaam kon moom mooy woote leen mooy na nekk ci yéen maanaam na ngeen nekk wal takun minkum mooy na ngeen nekk ndax min googu. maanaam bayaaniya la na ngeen nekk ku ummatan xeet woo xamante ne kon yad'una ilal xayri dañuy woote di jëm ci di defaraat maanaam di defaraat lu baax maanaam mooy lu yàqu ñu defaraat ko maanaam kon dee leen woote leen maanaam di maanaam nekk leen ñoo xamante ne euh, kon euh, noona ngeen mel naka noonu tamit borom bi moo tax mu ne wa ya'muruna bil ma'ruf bu boobaa maanaam ñu nekk ñoo xamante ne dañuy digle lu baax te Euh, dañuy euh, tere lu bon mu daal di ciy teg ne waf alul xayra da ngeen di maanaam euh, dégg nga te ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar dañuy digle lu baax ba pare dañuy tere lu bon moo wulaay ko humul muflihuna ñooñu ñoom ñi nga xamante ne wulaay ko humul ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñi texe naka noonu borom subhaanahu wa day daal daa di daa di jëfandikoo maanaam baatu euh, xayr fekk li nga xam ne moom la ci jublu moom mooy doom ju baax mooy doom ju jiw comme euh, euh, comme bi mu naan asa wa asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi xayran kaseera maanaam léeg ngeen bañ sip mbir fekk yàlla def na ci doom ju baax maanaam foofu ci fekk jigéen ñi la doon wax ngeen am ñoom ay problème ay jafe-jafe yooyu noonu ba ngeen leen bëgg a wàcc borom bi ne ah waaye léeg-léeg day ngeen sip dara ngeen sip ngeen bañ nit ki maanaam ngeen gis ne am na lu naqare lu mu leen def maanaam fekk nag yàlla def na ci ne maanaam doom ju baax mën na caa juddoo maanaam ci eh, loola maanaam am na yeneen i maanaam yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala dana koy jëfandikoo ci alquran mu nekk eh, alxayr maanaam ci yiw waaye loolu xam na dañuy bayi ba jotaay bii di ñëw eh, insha allahu taala su ko defee ñu yeggale ko kon ñu daal di yem foofu wallahu taala aalam wa sallallahu ala sayidina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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون